goo xam ne euh, ngir laytaayal euh, li nga xam ne moom mooy jotaay bi la wala boog jotaay yi nga xam ne moom la ñu war a gis euh, ci li ko dalee ci suñu jotaay bi inchaa allahu taala li nga xamante ne moom la ñu gisoon aussi depuis maanaam ci jotaay bi weesu ci di wax ci wàllu sharia ak importance nga xamante ne moom maanaam solo nga xam ne moom la am solo ak le fait que ni wa taala yoon boobu nga xam ne moom la teg moom day topp rek li nga xamante ne moom mooy yoon bi nekk ci kawnu bi et que euh, xayaatul kawnu muy dund xeet bi muy dund bi nga xamante ne moom la euh, univers bi yëpp di dund euh, dundug kawnu bi maanaam dundug univers bi nga xamante ne moom la kawnu bi lépp lépp di am ak dundu lépp loo xamante ne laal nga ko gis nga ko dafa am li nga xamante ne moom mooy ruux bu ci ne maanaam ruux boobu nag muy ruux yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gise muy esprit bi nga xam ne euh, moom mooy ar-ruhul mudabbir maanaam mooy ruux bi nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy soppandiku ci mbindeef yi maanaam ar-ruhul mudabbiru wa faridul hadratul qudsi qul abul alam haqa'iq daqiqa ne yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy ruux bi nga xam ne mooy al moom mooy soppandiku maanaam mooy administré le donc c'est Euh, l'esprit administrateur de euh, donc moom la sallallahu alayhi wa sallam donc wax mu dabbiru waaw wa faridu nekk loo xam ne càppaaculi bu kawe la mooy voilà loo xam ne c'est hautement singulier voilà euh, mooy moom mooy xadara yàlla borom bi subhaanahu wa bu sell bi xam ne dafa jéggi dayo d'ailleurs loolu moom moo tax ruuxul qudsi maanaam moom ruuxul qudsi xaqiqatan moom mooy Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ruux esprit bu mag boobu nga xam ne mooy esprit bi nga xam ne euh, du du lu bind maanaam du loo xamante ne dañ ko créer mais borom subhaanahu wa taala daf ko melowoo te moom mooy li nga xam ne moom mooy amal mooy defar lépp loo xamante ne mi univers bi maanaam lépp loo xam ne dafay taxaw ci univers bi rek ba tax ñu naan borom subhaanahu wa taala day feeñ ci en fait ci esprit boobu la ko la la ci feeñee maanaam la ko la ko taxawalee euh, te secret boobu muy secret yent bi sallallahu bi nga xam ne moom la dajale ci moom wala turé ak maanaam moo tax alquran sax ci boppam borom subhaanahu wa taala daf ne nazala bihi ruuhul qudus maanaam ruuhul qudus moom moo ko wàcce maanaam bu mu ne li a bihi lazina amanu wa hudan wa bushra muslimin Euh, maanaam bu ko euh, maanaam min rabbika maanaam da nga wax qudus min rabbika bu tukkee ci sa borom par contre maanaam ci ruuhu qudus la jaar mais ci yow ci sa borom subhaanahu wa ta'aala yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la maanaam a jóge euh, maanaam mooy borom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala en tant borom yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom mooy toppatoo léppam moom moom mooy tax moom moo koy ki ko taxaw te borom boobu subhaanahu wa ta'ala maanaam ci ruuhul qudus boobu kon mu ne bu ko defee mu dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla euh, nekk mbégte nekk maanaam euh, mu dan jub maanaam ki euh, bushan yërmën maanaam ak mbégte maanaam ak njub ñi nga xamante ne ñoom ñooy way wommatu yu al muslimun mooy ñi muslimun mooy ñi wommatu ñëpp ci borom subhaanahu wa ta'ala maanaam moo tax comme alquran nag muy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi ko xamee te mooy jëmmi ruux boobu noonu muy d'ailleurs euh, moom la wol ci maam Adama alayhi salaam biñ ko wolee ci maam Adama borom sant na wala bi ma wolee wolee ci moom maam Adama maanaam sama ruux boobu euh, secret boobu moom moo tax maam Adama xam mboolem tur yàlla yi ak ak melo yu borom subhaanahu wa ta'aala naan allama Adama asmaa kullaha d'ailleurs loolu ruux boobu nekk ci doomu Adama nag. par essence c'est que borom subhaanahu wa ta'aala daf ko def ci doomu aadama ndax doomu aadama moom mooy univers bu mag bi en réalité parce que moom mooy incarné ruux boobu moo tax sayyidina Isa alayhi salaam bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa feeñal ci moom réalité ruux boobu noonu moo wa ayyadtuka min Isa ibn Maryam uzkur ni'matallahi alayka iz ayyat wa uzkur ni'mati alayka iz ayyatuka bi ruuhil qudus maanaam fàttalikul li nga xamante ne moom laa la Euh, mooy sama xéewal gi ma def ci yow yow yow yente yàlla Isa alayhi salaam di doomu sayyidatuna Maryam nga xam te ci ruux bi nga xam te ne moom mooy ruuxul qudus kon bu sell boobu nga xam ne mooy euh, euh, xadara yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ruuxul qudus mais boobu loolu lan lan lan la xew bu ba mu ko koo defalee tukallimun naasa fil mahdi wa kahlan tu maanaam da doon wax ak nit ñi ci comme fil mahdi ci bi bi mu nekkee ci kaw Euh, ci bi mu nekk ci euh, berceau bi wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mawta lépp nag bi izni voilà na wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni tam wa tuhyil mawta bi izni maanaam lépp ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'aala la ko doon defee ndax maanaam euh, volet boobu noonu boobu yeneen bi nag sallallahu alayhi mooy xadara bi ne ci la loolu yëpp feeñee maanaam sallallahu alayhi wasallam moo tax da dundal mooy yent yàlla Isaa doon dundal ñi dee doon euh, ku silmaxa fekk dafa gane adduna en tant silmaxa mu mën koo gisloo ah euh, dégg muy defar sax picc mu daal wol ëf ëf ci picc bi wol ci wol wol mooy ëf bu ndaw def ni ci sama ndigal voilà te loolu mi ngi amee mu ne bi nga xamante ne moom la ko jàppalee ci ruuxul qudsi boobu noonu te ruuxul qudsi boobu daal euh, feeñu waayu borom bi subhaanahu wa ta'ala en tant que ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, te loolu moo nekk fépp loolu moo tax fa ay na ma tuwa tu wallu fa sama wajhullah foo leen dem rek euh, foofu la borom moom foofu la euh, maanaam jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy wajhullah maanaam wolof wëc jëmmi borom bi lay wax jëmmi yàlla lay a français di wax la face d'Allah parce que wolof boo naan defal ma lii ngir yàlla la ñuy wax voilà mais bu ma nee lii dama ko def ngir yàlla maanaam ak pour la face d'Allah maanaam bu dee wala tubaab pour la face d'Allah lay wax maanaam euh, donc euh, mu gën a ak traduction bi nga xam ne moom la tubaab bi wax muy wacc xar euh, kon yooyu yëpp mooy ci lu ne la ne voilà mooy li ñu naan al maddatu sawda maanaam moom la physiciens yi tuddee la matière noire mooy ne bi yëpp daf ci fees nekk ci fépp fu dara looloo fa nekk te tax mu taxaw voilà nekk nekk googu nag te ñoom xam nañ ko mais xamuñu lan la maanaam mënuñu identifier lan la lool du dara lu lu wax yenente boobu sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom mooy euh, alimenter lépp mooy waaw ku moo tax ñu jeexala bayit boobu ne xul abul abay nel mooy bàyyu bàyyi mooy bàyyu bàyyi waaw yent yàlla maam aadama sa sam mooy bàyyi bu def yent yàlla nooxa sa salam moo nekk seen na ginnaaw gi yent yàlla ibrahima mooy bàyyi yenent yàlla sa ainsi de voilà nit ku nekk euh, am nga am na nga ne am nga bàyyi voilà te bàyyi bi moom mooy ki nga xamante ne moom moo euh, euh, moom moo jur dëgg-dëgg doom ji maanaam ngir ne moom mo ji jiwu ji tax doom mën a sax maanaam loolu bàyyi moo ko def loolu yëpp am na waaye nag baayu bàyyi nag mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam en tant que esprit bi nga xam ne moom mooy esprit bu sallallahu alayhi wa alihi léegi nag kenn ku ñun en tant que doomu aadama borom a wa ta'ala daf la defal ruux boobu et euh, euh, moo tax ruuxu doomu aadama wuuteeg yeneen ruux yi nga xamante ne ñoom ñoo am comme ni ñu ko gisee woon euh, sauf que ruux boobu dafa bu dee nit doomu aadama mooy xalifa yàlla ci kaw uni ci univers bi mais univers bu mag bi te moom mooy doomu aadama comme ni ñu ko gisee woon maanaam ruux doofu aadama moom mooy mooy mooy xalifaam voilà moo tax euh, bi mu nekkee xalifaam nag borom subhaanahu wa ta'aala daf koo tàggatalal ay euh, ay ministre maanaam ay jëwriñ daal maanaam ku mun mën nañu ko tuddee premier mooy xel nga xam ne am na tamit muy bu ko defee muy mën di soppandiku di mën di administrer li nga xamante ne moom mooy li ko borom subhaanahu wa ta'aala te yaram bi ci la bokk euh, moo ëmb lépp nag yaram bi moom mooy xalka xaykal bi quoi mooy jégit gi Euh, nan la mooy structure bi mooy yaram bi sauf que euh, xel mi euh, moom la moom moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy mooy a mooy administré affaire bi moom moo koy maanaam moo ci xalaat moom moo tax ruux xel mi la jël daaj koy délégué pouvoir yu baree bari ne ko dee ko toppatool nangam dee toppatool li nga xamante ne mooy nguur gu mag gi nga xam ne mooy nguuru yàlla gi nga xam ne man la ko dénk maanaam mooy xalifa yàlla dégg Euh, ndax ruux dafa am ay ay ay ay euh, qualificatifu lépp loo xam te tax na ñu mën la teg xalifa maanaam ruux daf koo am voilà te moom mooy masalan la fait que euh, moom ci boppam moom mooy mooy maanaam ak ngóora par exemple mooy ngóora gi ci moom la nekk ndax bi mu sëyee ak bakkan ci la jëmm ji taxaw maanaam ci la jëmm ji taxaw kon maanaam ngóora gi ci moom la nekk ñaareel gi ci des mooy ak mat voilà ruux dafa mat parce que ci borom bi subhaanahu wa ta'aala la jóge euh, ci waa Quraysh la bokk comme ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax xam nga loolu bon même bu dee ñi nga xam ne ci a ah, xalifa zahir yi maanaam ndax nekk xalifa ci zahir dafa am lu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim d'accord am luñ ñi nga xam ne d'accord nañ wuute nañ ko bokk na ci te mooy bi ci gën a mag sax mooy dafa war a bokk ci waa Quraysh waa wala déet waaye xadiis dëgër nañ wér nañ tënk ci ne al a'immatu min Quraysh mu ne eh, ci nga xam ñi nga xam ne ñooy njiit yu mag yi mooy ñi nga xam ne ñooy xalifa yi ñoom ci Quraysh lañ leen di tànnee bu bu fekkente ne waa Quraysh am nañ eh, kon te eh, ruux comme que ci ruux yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xaqatul muhammadiyya lañ jóge ñoom ñëpp en tant que ruux esprit donc ñoom ñoo yeneen bi ñoo bokk askan kon sallallahu alayhi wasallam kon ci kaw loolu moom moo am doole boobu naka noonu tamit. Euh, us islam mooy lu fekk nga nekk jullit ku wommatu ci yàlla ruux moom dafa wommatu ci yàlla yi kese d'ailleurs xamul leneen lu dul borom subhaanahu wa ta'ala ku dul yàlla xamul li borom subhaanahu nam mu bëgg euh, naka noonu am na doole am na kàttan am na sañ-sañ te loolu voilà ba pare am na xam-xam itam parce loolu yëpp parce looloo tax lépp tukkee borom subhaanahu wa Euh, moom daf koy kon te xam-xamam ci borom bi la ko jëlee ah, loolu moom moo tax moom euh, bi sharia ñëwee muy suñu sharia bi euh, ruux moom mooy ki administré maanaam li borom subhaanahu wa ta'aala am ci mbindeef ci naka noonu ruux yonent bi sallallahu alayhi mooy ruux bu mag bi d'ailleurs moo tax jamono ju nekk dina am benn ruux boo xam ne moom la ñuy samp muy doomu aadama joo xam ne moom la ñuy samp moom la ruuxam di bi. mu am yeneen i ruux yu koy jàppale ñooñu la ñuy wax waa ahlu euh, nga xam ne ñoom ñooy administré lépp lu nar a xew rek ñoom ñooy daje waxtaane ko euh, tax maanaam ci guddi gu jot euh, dinañ ko dinañ daje waxtaane ko balaa fajar di xar et que lépp nar a xew ci ñoom maanaam ci ñoom lay jaare bon loolu yaakaar naa ne jotoon nañ ko leeral ci suñu jotaayu njëkk yi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy façon nit ñooñu noonu nit yàlla yu mag yooyu et bi nga xamante ne kon euh, moom ruuxam mooy administrer univers bi yëpp mais à travers ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ak ruuxu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif euh, nga xam ne mooy xaatimul awliya mooy al-qutbul maktum wal barzax wal barzaxul wa ta'ala anhu léegi ruux bi nga moom la doomu aadama am maanaam moom en tant que doomu aadama borom subhaanahu wa wol maanaam wol ko ci moom moom tamit day taxawee taxawaay boobu ci biir doomu aadama loolu moom moo tax léegi nag comme que il faut moom ay ministre ay wuzara umara et cetera moom day jël ci xel teg ko et que bakkan euh, bakkan mën nañ ni moom mooy jabar ci euh, maanaam mooy bakkan mooy ki nga xamante ne moom la ñu war a toppatoo moom la ñu war a toppatoo parce que bakkan lépp lépp day wër ci bakkan moo tax bakkan moom mooy dund mooy dee te day mos dee d'ailleurs ainsi de suite moom mooy ki nga xamante ne yëpp autour de moom lay wër-wërloo euh, xolu doomu aadama tamit borom subhanahu wa ta'ala may na ko ko bi mu ko mayee xel euh, daf ko may tamit xol maanaam xol su la ko jëkk jox te xol boobu noonu moom mooy place ruux voilà moom mooy place ruux moo tax euh, ruux amul place bu fixe ci jëmmi doomu aadama mais. dafa am siège ci doomu aadama siège am boobu nag nga man foofu mooy siège am bu mag bi euh, moom mooy xol ci xol la ne dégg euh, xol xol doomu aadama nag moom mooy euh, moom moo dajale melo yi nga xam ne moom mooy melo yu baax yeeg yu bon yi ñoo foofu lañ dajee humeur yi lay dajee et de suite et que bakkan tamit foofu la amee siège parce que bakkan kër ruux lay dëkk Euh, loolu moom moo tax parce que comme genre soxnaam la ba pare mu nekk ki nga xamante ne moom moom it euh, daanaka lépp ci yaram bi fokk bakkan nekki muy moom muy doog a am mooy am li naan l'âme en français cest à nit ki su am bi nekkul ci moom day dee mais ruux moom mooy xalifaam mooy xalifa bi nga xam ne moo war a administrer lépp ba pare bakkan war a nekk ci ay waawam ak ay déetam voilà bakkan nekk ci waawam ak ay déetam Euh, loolu bi mu amee kon bakkan bi moom mooy moo soxla ko moo soxla defar ko moom moo soxla maanaam bakkan bi moom mooy digg nekk ci lu bal wala moom mooy baax maanaam moom mooy sobewu pour nit ki nekk yéefér wala boog mu tilim mu tilim euh, nit ki nekk jullit gaamee bu tilim euh, bakkan moom mooy am moom mooy maanaam yu bari bari nga xam ne mooy caractéristique mbaax wala bon loolu bakkan a koy def voilà bakkan moom mooy nekk ci moom mooy sell tamit dem ba nekk ci sell ñoon ndax ci mutma'inna radiya mardiya et cetera maanaam loolu bakkan moo koy def tamit bakkan mooy nekk nafsun euh, ammaara bisu di digle lu bon nekk ci lu bon euh, tilim taq rip ainsi de loolu bakkan moo koy def mais ruux moom dafa sell nekk ci borom subhaanahu wa ta'ala te que moom mooy ci borom bu nekk koo xalifa euh, sauf que xel aussi borom subhaanahu wa ta'ala may benn projection ci xel beneen affaire boo xam te ne lool xayal yàlla tudd loolu gisoon nañ ko moom mooy tax nit ki buy dugg ci gént muy mën di am ay révélation à travers gént yi gént wala mu am ay yenn bëgg bëgg yi ñu koy jox et cetera euh, am na partie bu bari loo xamante ne ci wàllu yii yëpp benn bu ci nekk développé woon nañ ko bi ñu gis euh, alam awalamul mooy euh, chapitre boobu doon wax ci univers yi yàlla bindaale ak nit maanaam univers yu mag yi yàlla borom subhanahu wa ta'ala dëxëñ ci doomu aadama loolu duñu koy gis euh, am na yu bëree bëri ci wàll lenn lu ci nekk ak kay précision ak ni nga jagoo euh, leeraloon nañ ko lu bëree bëri foofa wala alhamdulillah mel na euh, mais léegi sauf que sauf que ruux borom subhaanahu wa daf koy won ne ko yow rek maanaam maanaam sama jaam nga maanaam malgré que ni Euh, defal naa la teraanga yëpp wol naa ci yow maanaam maanaam sama sama wol nga maanaam suuf di nga et euh, yow laa def xalifa bi ainsi de suite mais le fait mu nekk xalifa euh, loolu yëpp taxul terewu ko nekk jàmm maanaam yàlla rek moom mooy boroom keneen du boroom yàlla rek moo mën nekk yàlla voilà xalifa yàlla ci kaw suuf tamit jaamu yàlla la voilà yeneen ci saa bi mu nekk xalifa yàlla bu mag bi jaamu yàlla la tamit mooy jaamu yàlla bu mat bi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëpp xalifa yàlla yi yëpp ñoom ay jaamu yàlla lañ euh, léegi ruux moom mooy jaamu yàlla bu mag bi tamit nekk xalifa yàlla bu mag bi tamit ci ci univers am bu mag bi mooy doomu aadama mooy univers bu mag bi comme niñ koy gis et que univers bi li ci nekk yëpp maanaam nekkul dara lu dul ay reproduction ci univers bi nga xam ne mooy doomu aadama Euh, ci mboolem éléments yi parce que éléments yi naturels yi ko composé ñi ngi ci doomu aadama tamit mooy ndox tàkk-tàkk euh, euh, suuf ak ngelaw maanaam ñeent yooyu mooy élément naturel yu mag yi mooy anasirul arbaa yi ak li leen composé ñoom ñi ngi ci doomu aadama maanaam ci biir doomu aadama voilà nga xamante ne tamit lenn lu ci nekk ci doomu aadama ci jëmmam dafay représenter benn partie ci nature bi comme karaw yi ni muy représenter par exemple gàncax gi ainsi de maanaam pour expliciter rek que ni lépp ci doomu aadama day représenter benn élément wala ay élément ci nature bi euh, léegi bi nga xamante ne lu ñuy wax maanaam euh, mbir mi demee na noonu kon borom subhaanahu wa ta'aala day dafa am yeneen yi mbir yu mu bind mu créer ñoo xamante ne. Euh, ñooñu borom subhaanahu wa ta'aala dana la jox ay autorité maanaam dana la jox kàttan sañ-sañ comme ni ak sañ-sañ te ñaar ñooñu ñoom ñooy euh, hawa maanaam bànneex al hawa wa shahwa maanaam bànneex muy bànneexu bakkan quoi voilà ñooñu nag dañuy mën di digal bakan maanaam dañuy am pouvoir ci bakkan comme ni ruux amee pouvoir ci bakkan sauf que ruux moom pouvoir bi daf koo délégué xel mi euh, xel mi kon moom la charia ak waxal. maanaam boo xoolee ruux xam na sharia parce que bu alxuraan wàccee ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñuy jàngale ci sharia loolu moom ruux dana ko nangu parce que xam-xam la moom dana ne lii ci yàlla la jóge parce que moom tamit ci yàlla la jóge moom ruux donc ñoom ñaar dinañ ko xamee mais xel il faut mu natt mu natt ko bu mais xel tamit am na pouvoir xam ko su nekkee ci influence ruux dina am pouvoir xàmmee ko su sellee day am pouvoir xàmme ko euh, te effectivement xàmme na ko euh, moo tax alquran xel lay waxal voilà man xaw mi yàqaloon nga gis lu bari luy ñëw ci alquran di wax lool man nit ngir nit ñi xellu ah li uli nuha ngir boroom xel yi voilà li yadabbaru ayatihi wala yatazakkaru ulul albab maanaam téere bi dañ ko wàcce ngir bu ko defee li yad euh, bu ko defee ñu bu xóot yi nga xamante ne ñooy borom xel yu ñëw yi te sell maanaam di fàttaliku di delluwaat seen borom subhaanahu wa euh, maanaam képp ku amul xel dañ lay génne ci cadre mukallaf yi voilà bi la fekk benn responsabilité parce que amul yow amul xel ainsi de suite maanaam kon da gis ne xel xel ni mu amee doole. mais mooy soppandiku maanaam mooy administrer parce que ruux moom la délégué affaire yi muy administrer lépp lu aju ci wàllu adduna ak àllaxira lépp xel di ci administrer di ci xel di xalaat di xool lu yanu maanaam lu yanuwul maanaam mais comme que xol mooy centre bu mag bi et xool mooy li nga xamante ne ci doomu aadama su baaxee lépp baax su bonee lépp bon comme ni xarit bi wax donc ñoom ñëpp xol la xëccoo et xam nañ ku moom xol yaay moom lépp te bakkan siège ci xol la ne parce que euh, mën nañ ni euh, bakkan moom mooy euh, maanaam mën nañ koo melale comme essence comme jabaru ruux moom mooy soxnaam voilà voilà voilà wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa nga xam ne borom soo ko daf koy yënkiwal ak kàccooreem maanaam mais tamit ak ragal yàlla. voilà borom subhaanahu wa ta'ala defar ko tabax ko voilà euh, mais bi bànneex ñëwee maanaam ñoom bànneex yi mooy xawaa mooy li nga xam ne ban bakkan bi dafay dafay jéngi jëm ca mooy mooy mooy xawaa mooy loo xam ne day maam mu jëm ca euh, shahwa mooy bànneex mooy passion yooyu nag ay tàkk-tàkk la maanaam parce ci safara lañ bindee alors que ruux ci leer lañ ko bindee Euh, moo tax bànneex comme ñoom ci safar lañ leen bindee ñoom duñu xàmmee lu dul li nga xam ne <laughs> euh, su su su maanaam ñoom duñu xàmmee automatiquement maanaam ñoom bu ñu gisee leer gi tukkee ci borom subhaanahu wa ta'aala du leen neex ñoom dañ dañu koy bëgg a dal te xamuñu ne loolu moom moo leen di jural njariñ te beneen bi ci def moom mooy charia su ñëwee euh, bànneexu bakkan bi du du pilier déedéet bu plié wu bànneex yi duñu plié ci loolu parce que euh, wala boog duñ ko xàmmee plutôt voilà plutôt duñ ko xàmmee duñ xam ne dëgg la ruux dina ko xam mais mais mais mais bànneex yi ñoom duñu xam loolu ñoom li leen neex lañ xam mooy li nga xam ne moo aju ci affaire àdduna euh, li léegi nag bakkan tamit moom bu mosee bànneex du ko nangoo baax parce que léegi nag comme comme xel moom la ruux ne saa gardel ma sama jabar ji Euh, parce que bu yàqoo xol xol bi kër gi day yàqu muy xol bi te bu kër gi yàqoo jëmm yëpp a yàqu maanaam mboolem li nga xamante sama palais bi mooy sama sama palais bi maanaam mooy fii fi buur bi di dëkk su yàqoo ak maanaam pouvoir bi yàqu ma ndax maanaam pour maanaam ki war toog di administrer pouvoir bi day yàqu euh, léegi su ko defee xel mi moom bànneex yi dañuy ñëw. pour corrompre ko maanaam dañuy ñëw wan ko ne ko euh, écoute euh, mën nañ ñun ñun ñu ngi lay proposer ay dañ lay jox ay proposition maanaam ah. su ko defee baat neex yi bu ñu proposer xel mi xel mi euh, da léeg-léeg mu maanaam bu bu bu bu bu bu léeg-léeg xel yi résister mais léeg-léeg bu xel mi séddee rek maanaam ne woy finalement woy bii pas dinaa leen bàyyi rek day jékki-jékki rek bànneex <laughs> bànneex yi daal di dal ci bakkan bi te bu bu ban bakkan bu mosee bànneex jeex na c'est fini pour nga pour nga indiwaat ko il faut am doole goo xam ne dana toqal ci kawam euh, toq ci xol bi surtout toq leer boobu bu ko defee ban euh, bakkan bi mën a fay comme niñ ko gisee woon ne euh, moo tax li koy li koy liy indi bàkkaar moo tax moo tax nit su xamul benn bàkkaar nii du ko def du ko def maanaam en tout cas du tenter def ko mais su ko xësee ba xam ba mos ko ba def ko pour mu bàyyi ko c'est tout un problème et que bakkan tout le temps day revendiquer waat loolu da koy laajaat tout le temps di revendiquer waat même bakkaar bi ngir mën am bànneex léegi nag bu loolu amee ruux day perte bataay bi et que day jékki-jékki laajkal ne ko mais yow li ma déggul lu tax ruux lu tax bakkan man seetlu naa ne mënatuma jot ci moom su ma ko woowee wuyu lu ma bëgg ci moom bu ko defee xel danaan ko ah fi mu toll kat dafa am ñoo xam ne kat dañuy xëccoo gi yow comme ni xam te te ñoom danoo am accès ci bakkan comme yow ni nga amee accès bu boobaa day daal di mën a perte wala boog pour mu mën a xeex en tout cas il faut que borom subhaanahu wa ta'ala ci dëgg dëgg euh, euh, wala boog ñu tarbiyewaat ko yar ko delloowaat ko ci borom subhaanahu wa ta'ala ngir mu mën a teg moom la tegu euh, mais. Euh, loolu moom moo tax nit ñi xaajale ko ci ñeent xaaj globalement euh, mais boo xamante ne euh, dëgg-dëgg mën nañ ko xaaj comme ci njàlbeenu sóortu Baqara ni ko borom saxaar subhaanahu wa ta'aala xaajee ci ñetti xaaj sauf que xaaj yooyu maanaam ñaar yu njëkk yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo maanaam benn lañ maanaam ñeenti xaaj yi ñaar yu njëkk yi benn lañ mais am nañ différence quand mooy ñi nga xamante ne. ñoom dañoo gëm yàlla te ragal yàlla ñooñu ñoo xaajaloo ñaari xaaj ñooñu mooy ñi nga xamante ne seen biti maanaam euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a sawe mooy ñi nga xam ne ci biti xel moo dominer seen seen seen li feeñ ci biti voilà ci zahir dañuy fexe ba e-, extérieurement ñu correct ñu mel ni ñu war a mel di sàmmonteeg li ñu war a mel parce que xol parce xel moo moom moo leen dominer maanaam moom mooy Eh, dafa garder li ko ruux dég di digaloon mu ne ca mais ci biir tamit ci biir tamit xel moo ko dominer ce qui fait xel mi moom moo naan moo naan xol bi lii moo baax xel maanaam xol bi day day nangu topp li xel mi di wax te xel mi li mu wax mi ngi ko jëlee ci ruux su ko defee euh, mu mën a jub maanaam mën a tegu ci yoon wi euh, ñaareel bi ñaareelu nit ki nag te même groupe bi la maanaam ragal na yàlla gaa kii na mais sauf que dafay mooy yàlla lu bari maanaam am na tuuti ragal yàlla bu nekk moom jullit la gëm yàlla mi ngi jéem a topp mais daf ci bëri loo xamante ne daf maanaam daf daf daf daf koy maanaam daa bëri ay bàkkaar yu muy def ba ragal yàlla gi wàññeeku na des na kooku mooy ki nga xamante ne euh, ci biti nii xel ni xool maanaam bànneexu bakkan yi ñoo ko dominer maanaam bànneex yi ñoo ko dominer mais que ci biiram xol kii ci biiram xel mee ko dominer ce qui fait yàlla quand te dina ne xam na ni am na borom bu mu war a jaamu malgré que euh, ci biti ni dina ko moy euh, mais quand même la quoi gëm na yàlla quand même ba tey malgré que dina def lu bon xam na ne ah li may def de baaxul yàlla bëgg ko mais nag euh, waaw mais nag daal sama bakkan moomu noot quoi maanaam kon kooku xel mi mi koy yedd ci de l'intérieur Euh, mais xel mais mais mais mais mais neex bakkan ñoo dominer extérieur ci biti mu am beneen groupe bi nga xam ne ñoom euh, ci biti ci biti nii ba euh, xel mee ko dominer maanaam xel mi moom mooy tax muy jéem correct di mel lu baax et cetera mais biiram moom gëmut dara maanam biiram maanaam baax neex bakkan yee ko dominer moom kooku mooy naafiq mu am keneen ki nga xamante moom mooy nag ki nga xam ne moom biteem ak biiram yépp xel mee ko kii bànneexu bakkan yee ko dominé kooku muy yéefér bi euh, ñooñu nii euh, loolu moom moo tax ci ci biir maanaam genre introduction bii ñu defaat nii ci wàllu boobu ci nga xamee importance su charia bi parce que charia bi dafa ñëw defar nit te su defari nit mais aussi maanaam nit bi nga xam ne moom mooy univers bu mag bi mais charia bi dafa ñëw tamit ngir defar tamit adduna bu mag bi adduna bu ndaw bi te moom mooy adduna bi nga xam ne mooy la monde matériel bi nga xam ne mooy monde extérieur doomu aadama en réalité yow la ba tey en tant que doomu aadama yow yaay adduna bi yëpp yow yaa am solo ci adduna bi yëpp borom subhaanahu wa ta'aala li tax mu bind asamaan yeeg suuf bind ko nii maanaam yaatal ko bind biddiw yi univers yi galaxie yi bind lépp ba pare préparer suuf ay millions wala ay milliards yi années laata ngay du fi pour préparer pour yow nit nga ñëw la du pour yow nit nga ñëw nga jaamu ko nga nga nga taxawu ko nga nekk xalifam loolu tax na moo tax même yent yàlla Daawuda alayhi salaam nga xam ne gis nga yent yàlla Daawuda alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wax maanaam loo xamante ne daf ñu ko dund ñun xamal ñu ko euh, d'ailleurs ci même aaya bi la doon wax naan ne ay euh, ne ne wa maa xalaqa as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa baatilan mooy juste aaya bi wax moom yent yàlla Daawuda alayhi salaam ci la waxee loolu euh, ne binduñu asamaan suuf si ak li ci seen diggante ngir caaxaan voilà ah a aw maa xalaq samaawaati wal ard kafaru loolu mooy rek njort yéefiri ñi weddi yàlla ñoom loolu lañ foog dañ foog ne yii yëpp c'est futile amul njariñ déedéet fa waylul lil laziina kafaru minan naar mu ne parce que ñenn ñi xam dañoo weddi yàlla ci safara mu ne am naj'alul laziina aamanu wa 'amilus saalihaati kal mufsidiina fil ardi am naj'alul muttaqiina kal fujjaar ndax dañuy def ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla gëm gu dëggu te wér tey sóobu di nekk di jëf jëf ju sell ñooñu leen yamale ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy càccoor yi ñoom ah, ah, ñuy yàq nga xamante ne ñoom univers bi suuf si ni ko yàlla defaree préparé ko toppatoo loo leen ko ci côté yëpp la ci zahir ci batin y compris environnement bi y compris écologie bi y compris euh, animaux yi y compris maanaam lépp rek lépp lépp lépp borom subhaanahu ku ta'ala daf ko dénk en tant que xalifa ñooñu noonu ñi koy yàq mais i ko mais plus que loolu li gën a garaaw mooy jikko yi nit ñi mooy jikko yi nit seen doxalin seen gëm yàlla topp yàlla teg seen tànk ci li borom subhaanahu wa ta'aala digle loolu moo gën a garaaw yàq googu moo gën a garaaw est-ce que ñee dinañ ñaan leen yamale ñii am na ja'alul muttaqiina kal fujjaar ndax dinañ borom subhaanahu wa ta'aala ndax danañu def maanaam yi eh, ñi ragal yàlla danañ leen yamale ñi nga xamante ne ñooy kàccoor loolu xam ngeen ne yanwul maanaam moo tax nag mu téere ngi nii muy alquran bi téere la wax ne anzalnahu ilayka dañ ko wàcce ci yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ci yent Muhammad rek la mënoon a jaar mënta jaar ci keneen ndax mooy wax bu mag bi sallallahu alayhi moom mooy adduna bu mag bi mooy univers bu mag bi moom mooy ci nga xamante ne moom mooy esprit wu univers bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ wàcce ci moom alquran mu ne pour lan mu ne li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab bu ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy mën di settantal bu baax di xóotal ci settantal gi ci aaye alquraan yi mboolem xeetu xam-xam yi mboolem njàngat yi di ko ci mën di jële mu ne waaye bu ko defee ñi nga xam ne ñooy boroom xel yu ñaw yi yu ci jariñoo aaye boobu waxoon nañ ko léegi ci wàllu xel maanaam njariñ gi nga xamante ne moom la am ak boroom subhaanahu wa ta'aala tàggat dim ne ko tàggatal euh, mais aay avant aay dafa bokkoon ci histoire yéen ci al Daawuud alayhi salaatu wassalaam ah euh, maanaam Euh, ak ñalgu bi nga xamante ne moom la gaa yi ñalgu mooy mooy ci kaw miir bi nga xamante ne mooy moo wàcc ci mihrab bi fi mu nekkoon di jaamu yàlla ah maanaam ba nga xamante ne ci la ñëwoon euh, borom sant laa ne ñu tiit fa istasawaru mihrab maanaam ñu ñëw mën fa fage aminhum maanaam mu tiit mu ragal le maanaam mu ne fa ah, xasmaani baga baabu na ala baabu fahkum na bil haqq wala tat ah, wala tastaqi Euh, wahdina ila euh, euh, sawa sirat maanaam ne ñun dafa am ñun ñaari ñaari gaay lañ quoi dañoo dañoo am problème suñu kenn ki nag dafa xaw a jéggi dayo maam beew ci kaw keneen ci kon àttee suñu diggante voilà te nga teg ñu ci bu jub bi bul jéng nag teg rek ci bu jub bi ah mu ne inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahida fa qaala kaffilniha wa 'azzani fil khitab ah, mu ne ki nga xamante ne ah, mu ne sama mbokk la maanaam waa ji wax ki di ko wax wax daan ni kii daal sama mbokk la ah, moom dafa am juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti xar yu ndaw xar ay mbote naaja man nag benn laa am moom mu ne ma nag ma ko jox dénk ma ko comme jox ma ko kanam ba pare mu noot ma ci ci ci ci ci débat yi quoi ak sami fil xitab mu ne ah laqad zalamaka fi su'al na'jatika ila ri'atik wa inna kathiran min al-khulaqa la yabghi ah, ba'duhum la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa qalilun ma hum fa zanna Daawudu anna fatannahu fa kharra raki'an wa anab borom bi nag fa ghafarna lahu lahu dhalik Euh, mu ne euh, dafa am mu ne ko ah tooñ na la nag tooñ na la de tooñ na la de ci laaj bi mu laaj sa sa xar mi ci yeneen xar yi waaye nag mu ne ñu bari li ëpp nag ci ñi nga xamante ne dañuy eh, ay xulafaa u lañ mooy dañuy jaxase seen alal yi ñenn ñi la yabri ba'dhum ala ba'd ñenn ñi dañuy beew ci kaw ñeneen ñi tooñ leen maanaam mooy ñiy associé ci entreprise yi wala yooyu ñenn ñi dañuy tooñ ñeneen ñi quoi wala ñu bokk société bi. di dundandoo ci société bi lu ci bari bari ñe ñenn ñi dañuy nekk di tooñ ñeneen ñi dañuy abuser ci ñeneen ñi quoi voilà ba mu des nag ñi nga xam ne ñoo gëm gëm bu wér dëggu te sell ci seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala euh, te ñooñu mën a wax qaliilun maa hum ak ñoo tuuti ñooñu borom ne yent yàlla daaw daa sa fa xam lay teg maanaam yent yàlla daaw daal di xam ne ndekete dañ koo dañ koo dañ koo natt mu daal di fa xarra raaki'an wa anab mu daal di rot sujjóot daal di dellu mu nekk place sujjóot euh, waaye borom subhaanahu wa ta'aala loolu diggante lu dafa dafa gaaw a àtte rek maanaam nga gis ne àtte boobu nga xam ne moom moo am da gis ne da daal di man moom mooy xew ci moom moom mamlaka bi maanaam mooy nguur ci royaume bi te royaume bu mag ci boppam. daa iman day am ay conflit d'intérêt ci ay mbiri boppam voilà bànneexu bakkan di ëpp doole la rek li nga xamante ne moom mooy xel mi wala ba wala wala boog ruux bi maanaam di tooñ voilà borom subhaanahu wa ta'aala ne te pourtant acte bi acte baax na li mu wax baax na mais ko maanaam mais dafa waroon euh, li gënoon ci loolu yëpp moom mooy mu déglu keneen ci ba pare ba mu wax moom ab ba pare mu doog a teg acte bi waaye ànd ak baax na ndax maanaam deful bàkkaar waaye nag mu daldi dellu toroxlu ci kanamu borom subhaanahu wa ta'aala amma qissa yi ci yeneen ñuy nettali dafa yónni woon xaw ma benn soldaaram yooyu yëpp waxi caaxaan la d'ailleurs sax dañuy ragal ku ko ko wax sax ba pare gëm ko nekk yéefér parce que euh, comme li imam al-Alusi wax ak euh, al-Qurtubi ak ñeneen rahmatullah alayhim ne dañuy ragal dañuy tiital ku guy mu nettali loolu ba pare jàpp ne loolu war naa a nekk dëgg ci yent yàlla Daawuda moom li Cheikh Ahmed Tidiane tamit wax radiyallahu ta'ala anhu ci Jawahirul Ma'ani ak ci al lu tax parce que dafa impossible ci yeneen muy doxalee doxalee mu ñaaw woowu mooy jël sa benn waaye yoo xam ne da yow danga yor juróom-ñeent fukk ak soxna moom amul lu benn soxna nga gis soxnaam soosu nga bëgg nangu ci moom tax nga di ko yónni muy muy dem di di xeexi ba keroog muy dee pour nga nangu soxna loolu naka. naka la ko ab jullit di gëmee maanaam loolu ki gën a niiw maanaam ki gën a doyee ci biir jullit ñi du doxalee noonu doxale mu ñaaw woowu nga bëgg a jël ne ab yeneen di def na loolu parce que koo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala wóolu na ko ba def ko xalifaam ci kaw suuf ndax alxuraan kat li muy rëy rëy ñaar la borom bi ne def na leen xalifa ci kaw suuf mooy maam Adama ak yonent Yàlla Daawuda ak sa saam donte ñeneen ñi nekk nañ ko mais ñii dañ ko incarné ci anam goo xamante ne dafa gën a Euh, moo tax borom ne ko yaa Daawud inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabiilillah inna alladhiina yadilluuna an sabiilillahi lahum 'adhaabun aliimun bimaa nasuu yawma al-hisaab wa lahum 'adhaabun shadiidun bimaa nasuu yawma al-hisaab yow incha yàlla Daawud alayhi salaam ñun dañ la def nga nekk xalifa ci kaw foofu kon booy àtte na nga àtte ci diggante nit ñi ci dëgg. tegal mbir yëpp ci dëgg te xam xaq googu lan la mooy alquran borom bi nee na bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nazala ci dëgg la wàccee ci dëgg ci dëgg lañ ko wàccee moom alquran ci dëgg la wàccee borom subhaanahu wa asamaan si suuf si binduñu ko illaa bil xaqi lu dul ci dëgg te dëgg googu mooy xaq muhammadiyya mooy dëgg yi mooy réalité yent bi sallallahu alayhi maanaam loolu moom la maanaam moom la yàlla bindee asamaan si suuf si euh, kon ci yent yàlla Daawud alayhi salaam li nga xamante ne moom mooy dëgg googu dafa am dafa manifesté wu ci téere bi ko borom bi subhaanahu wa jox te moom mooy Zabuur moom la ko borom bi jox subhaanahu wa taala euh, naka noonu muy woo ci Tawraat maanaam nga xam te ne di woo ci li nga xam ne moom mooy dëgg gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala te loolu yëpp sharia la tudd te loolu yëpp islam la tudd mooy woo ma tudd ma gi ci borom bi subhaanahu wa taala kon dëgg yi nga xamante ne bu dee ñun li ñu concerné muy alquran ak sunna nañuy teg lépp ci loolu ñu àtte woo ci borom subhaanahu wa ta'aala wala tattabi'il hawaa te bul topp bànneexu bakkan xam nga waxoon naa sànq la bànneexu bakkan mooy ki nga xam ne moom moom moom boo toppee rek day dem lu ko neex te moom comme que xàmmewul sharia en tant que dëgg bu tukkee ci borom subhaanahu wa ndax ndax liñ ko bindee ba pare amul benn. caractéristique gu lu war a mu mën a nekk xalifa ndax amul xam-xam moom moom moom euh, euh, yu bëri bëri euh, mën a ñu ñu mën ko nekk xalifa ci maanaam di war a toppatoo mamlakat yi maanaam nguur bu mag di borom bi jox subhaanahu wa royaume bi te moom mooy jëmmi doomu aadama loolu maanaam moom amu moom bànneex moom xamul loolu moom daal li ko rek la xam comme niñ ko xamee daal euh, mu ne bu ko def bu ko def bul topp bànneex parce que bànneex soo ko toppee fay dëllak an sabilillah daf lay sànk wëllif yoonu yàlla yoonu borom bi subhaanahu wa ba pare mu ne nag waaye innal ladina yadulluuna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab ñi nga xamante ne ñoom ñoo sànk wallif yoonu buur yàlla bi subhaanahu wa ta'ala dinañ am mbugal bu tar ci sababu li nga xam ne moom mooy ne fàtte gi ñu fàtte ba waajaal waajaluñu bis bi nga xam ne moom lañ leen di ceytu la audit bu mag bi di am ñu leen di auditer waajaluñ loolu waaw ñu ceytu seeni mbir voilà Euh, kon da gis ne charia euh, bi ci bunt boobu euh, da gis solo gi am solo mooy bi attewoo ci moom bi tegoo ci moom et loolu loolu nit ki war na fexe ba xelam muy jëfandikoo xelam daa di bañ di di di topp bànneexu bakkanam parce que lu nit di gën di topp bànneexu bakkanam xel mi di gën di tuuti maanaam doole gi xel mi am ci moom di gën di tuuti te xelkat moom la wax dénk mbir mi euh, xol lañu war a defar toppatoo ko moom moo tax mooy barzax bu mag bi et que xol moom moo war a wombatu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala et que képp koo xam ne moom nga xol yow moom lépp ci doomu aadama euh, kon ci kaw loolu ñu Euh, kon li nga xam ne moom la al imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani di bind ci wax jooju muy asharu sharia mu ne ahwalul abdi xaalu bi euh, xaalu jaam bi nga xam ne an muy doomu doomu doomu aadama bi daa iman xaalam day soppeeku maanaam di yeesaat di nekkaat beneen xaal bu bees waaye wala yu'tabaru te déeful bàyyi xel fii haa ci doomu aadama bi illaa lu dul xaal xaal bi nga xam ne mooy alxaadir bi teew xam nga doomu aadama euh, dafa am ñetti xaal yu mag ñoo xam ne ñoo nekk ci moom mooy bi mooy lu weesu alxaadir li teew mooy présent almaadi mooy passé ak almustaqbal mooy ëllëg maanaam li ci jëm Euh, mais lenn rek am solo ci ñetti temps yi yëpp benn temps moo ci am solo mooy le présent mooy tey mooy nii nii nii nii ci lan laa war ne loolu mooy li nga xam ne moo ci am solo lu tax mu ne is ndax almaadi yi li weesu xadil xarada weesu na moom jeex na jeex na takk li weesu moom mënoo indiwaat temps bi ne nañ indiwaat temps bi pour que la weesu amaat loolu mënta ne au moment où mbir moomu am na yow léegi li weesu bu mu nekk sa préoccupation bu mag bi nga xamante ne moom ngay nekk tout le temps di ci discuter di ci euh, di ci di ko toppatoo di di di moo xam nga di ko moo xam nga di ko euh, puukarewoo moo xam tamit di rëccu ak di naqarlu la weesu rek nekk ci rek nekk ci loola parce que loolu boo te nekkee lay def day tax ba li nga war def tey tey tey doo te tey jii am na lu lu lu lu lu la war moo tax mu ne ihfaz na nga waxtu maanaam nga sàmm nga sàmmonte waxtu ka sa waxtu al fard ba aji càppaacul parce que en réalité xaqiqatan benn waxtu rek am mais waxtu boobu nekkul dans le temps du du du du du temps moo tax même boo xoolee alquran baat yi ci ñëw waxtu lay ñëw lay indi ak saa mooy heure bi waxtu heure bi mooy mooy li li li xew mais zaman temps li ñu naan temps ci ci ci ci ci ci ci ci tubaab zaman jamono comme ni ko wolof di waxe loolu existé réellement moom dans la réalité jamono temps existé maanaam ak def def la la illusion la maanaam ñu foog ne temps bi dafa existe en réalité existé wu loolu moom moo tax relativité bi di am ci wàllu temps euh, et que li existe réellement mooy heure moment le moment précis le moment mooy waxtu le le le l'heure saa yooyu ñoo ñëw ci moo tax yooyu ñoo ñëw ci mais temps nii zaman nii loolu amul lu dul ci sunu ay perception suñu ay illusion voilà euh, c'est en réalité maanaam mbir yi léeg dañuy dañuy renouveler moo tax ñu am impression que par exemple que ni bis yi dañuy renouveler dañuy renouveler wu mais non en réalité borom xamante bis yi mu bind yëpp maanaam juróom-ñaari bis yi rek ñoom ñoo existé c'est que juróom-ñaari bis yooyu noonu dañuy feeñ ak feeñaat rek et que mbir yi tamit dañuy feeñ ak ni ñuy feeñee waxtu yi heure yi temps yi précis maanaam heure heure bu précis bi day feeñ mais feeñ waaye ji feeñee borom subhaanahu wa ta'aala bis bu nekk maanaam mi ngi feeñal ay mbir yu wuute wax kullu yawmin huwa fii sha'n bis bu nekk moom borom subhaanahu wa mi ngi feeñal ay mbir yu wuute voilà mais illusion boobu la jox que affaire bi ay temps la jëlal jamono ay jamono alors que benn mbir mooy xew ba pare xewaat gisoon nañ ko ci euh, faslu bii weesu ci bi gis xeexu kaw bi dundu univers bi këri en réalité univers bi euh, këri mbir yi benn maanaam euh, bu buy lu borom subhaanahu wa ta'ala di amal la et lenn lu ci nekk borom subhaanahu wa ta'ala dafa am lu mu ci nambu de manière précise voilà et que day am daa iman mbir mi day am ba pare Euh, borom subhaanahu wa taala daf koy feeñal day day feeñal mbir yi et lépp borom subhaanahu wa taala moo koy administrer maanaam et que lépp dafa am ruux lépp dafay dund voilà borom subhaanahu wa dafa am loo xamante ne moom la ci namm moom la ciy feeñal moom la ciy def et li ñuy yaakaar li ñuy xalaat en réalité amul demee wut noonu voilà moo tax jamono ji jamono euh, kii euh, li di xew. soit day nekk jawhar wala mu nekk arab la jawhar jawhar mooy ci wolof mooy substance voilà mooy loo xamante ne day mënta feeñ lu dul mu feeñee ci am gaar ci ard ard mooy phénomène voilà par exemple téléphone bi nga yor wala ordinateur bi nga yor euh, su fekkul woon ne euh, wala boog sama image bi ngeen di gis en fait su fekkul woon ne dafay tapé ci image ci sa euh, écran kon doo ko mën a gis voilà et lu dul à wala son bi ngay dégg nii mënul lu dul à travers bi voilà loolu substance loolu la mooy loo xamante moom mënut a taxawal boppam moom lu dul lu dul day maanaam maanaam lu dul saa feeñee ci lañ koy mën a xam duñ ko xam sax avant muy feeñ wala muy manifesté wu te euh, et euh, gaar-gaar yi tamit noonu lañ mel arde gaar-gaar mooy phénomène mooy loo xamante ne mooy mooy loo xamante ne euh, comme maanaam moom kese mënut taxaw loolu mooy gaar-gaar mooy loo xam ne taxaw moom kese alors que jawhar bi muy gànjar bi moom dana taxaw mais sauf que pour mu feeñ il faut que mu am mu am gaar-gaar bu fi nekk pour mu mën cee mën a feeñ euh, lu mën a taxaw mooy lan mooy maanaam lool comme lu njool njool gàtt rëy tuuti weex ñuul loolu mënta nekk moom kese il faut mu am ci lu mu appliqué pour ñu mën koo wax ci gaar-gaar ci ci jawhar ci benn substance bu mu nekk pour ñu mën koo identifier muy couleur Euh, dimension yi tout ça il mu nekk ci ci ci euh, couleur par exemple ci ci ab euh, substance ci gànjar loolu moom moo tax muy mën a feeñ muy moo moo d'ailleurs sax moom ci ci loolu rek la mën a exister voilà mais que gisoon nañu ci dars kii boobu faslu boobu que ni borom subhaanahu wa ta'ala day day créer mbir mi ba pare dindiwaat ko ci ay moment yu gaaw ci lu gaaw a gaaw day soppi affaire loolu gisoon nañ ko et que bi nga xam ne mooy al-Muhyi mooy kii kii kii joxe dund ak al-Mumiit ak kii joxe dee maanaam dañuy dañuy awante daa iman ci lu gë lu gën a gaaw fa xippi ci lu ne loolu moom moo tax ñun ñuy am impression que ni par exemple que ordinateur bi nga yor wala sa téléphone bi nga yor wala li ngay dégloo lii wala di ko seetaanee euh, lii nii maanaam li ñu nekk di wax nii ngay am impression que ni moom nga téye bi nga téye woon sànq ba tey moom nga téye déedéet alors que borom subhaanahu wa amal ko mais ci beneen anam ba pare ñàkkalaat ko amalaat ko ci beneen anam ñàkkalaat ko amalaat ko ci beneen anam euh, parce que euh, yow ci sa jëmmi bopp dund nga fi fi dundaat fi dee fi maanaam wa ta'aala fi keneen ku mel ne yow jëlewaat la fi indiwaat fi keneen ku mel ne yow jëlewaat la fi maanaam ay millions de fois diggante bi ñu fi nekkee léegi wala ay milliards de fois bi ñu fi nekkee diggante bi fi nekkee léegi voilà loolu parce que lu tax parce que en fait mbir mi ci benn moment lay amee benn moment bu précis ci la lenn bi amee te dootul amati kullu yawmin wa fi sha'n bis bu nekk borom mi ngi feeñal ay mbir ci ay ci même bis yi juróom-ñaari fan yi am ci même jour yooyu ci lay feeñalee ne ci bis bu ne mais waxtu wu nekk ak li mu koy indi loolu maanaam lu muy feeñal dafa wuute ak la muy feeñal ci beneen waxtu loolu am na yeneen mbir yu ci aju yoo xamante ne buñ ci duggoon day day day day déjà day day day xóot ba pare day yaatu day yaatu ba pare day xóot te loolu. jarul ñu dugg ci ci domaine boobu mais en tout cas parce que il faut que ñu comprendre que ni fan yi déjà dañoo wute ci borom subhaanahu wa hatta ba ko alxuraan wax jour yi euh, selon fi muy waxee jour dafa am lu muy tekki bokkul ak yeneen yi ci def mais lépp benn mbir lañ bokk mooy jour yàlla yi mooy fanu yàlla yi mooy feeñuwaay yi borom subhaanahu wa ta'ala yi mu ciy feeñal yàlla la amul yàlla borom subhaanahu wa donc. waxtu wu ne seconde bu nekk wala tierce bu nekk dafa unique li ciy xew dafa unique li ci borom subhaanahu wa di feeñal ci am am ci nekk-nekk dafa unique voilà et que illusion bi maanaam euh, suñu xel mi wax mu mooy def-def lay illusion yi ñoom ñoo tax ñu foog ne boobu léegi benn nit ki ngeen nekk di gis nii boobu léegi déedéet diggante boobu léegi soppeeku na fi lu bari ne serait-ce que ci buntu zahir tey buñ ko a xam mooy ci diggante boobu ak léegi am na ay cellules yu bari yu dee ci man ak ay yeneen i cellules yu jub ne serait-ce que loolu na ne maanaam ba nekkuma même nit ki te loolu soo xoolee waa mécanique quantique par exemple ñoom bu ñuy bu ñuy bu ñuy euh, étudier par exemple électrons yi wala protons yi euh, da gis dañuy jógee ci benn niveau d'énergie dem ci beneen sans am maanaam fu ñu fu ñu maanaam diggante bi du fi maanaam day day day génne day deewee fii maanaam day jóge fii feeñ fii ci même moment bi mu jógee fii mooy comme loolu moom moo indi euh, par exemple gisoon nañ ko biñ doon gis ci jotaay yi weesu ci bi ñuy jeexal euh, ba tey fas la biñ tey weesu mooy xayaatul euh, dem defoon maanaam Yaman ba Palestine dégg mu jël trône Balqis bi ah te trône reine de mu mu ko fële maanaam daf ko daf ko inexistant daf ko inexistancier fële mu ñàkk am mu amal ko fii ci même moment bi mu ko ñàkkee amalee fële maanaam loolu la def mais loolu gaaw bi mu gaaw moo tax nit ki tey bu taxawee figé benn affaire te d'ailleurs loolu même euh, ñi di def film yi. bu ko seetloo dañuy wax ne euh, que ni ay photo yu bari la ñu tegale ay photo yu bari bari bari bari bari bari bari bari la ñuy tegale loolu moom moo tax ñuy ñuy gis film bi en njëkk yi moo tax da nga daan gis bande bi soo ko xoolee maanaam gis cliquet yi cliché yi ah photo yi bari bari bari bari moo tax ñuy am impression di gis ne ndekete film lañ gis mbir mu continue la alors que séquence yi film bi séquence yi benn bu ci nekk bokkut ak moroomam mais comme jël nañ par exemple cinquante wala cent photos ci benn seconde bi donc daf ñu jox impression que ni continuité dafa am ci image yi ñuy gis c'est la même chose pour adduna bi li ngay gis yi yëpp day bees yàlla borom faasa dafay amal lii ci même ceex bi génne ko amalaat leneen génne ko fi amalaat leneen ci même ceex bi mu génnewaat loolu amalaat leneen loolu ci kattanu borom nit ñi yëpp ne am na soppeeku gu fi ne mais mais kersu gu borom bi bind ci yow nag dafa am lu mu namm ci yow mooy lan mooy li ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun bindu ma jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu ma donc yow kersu bu nekk ci kersu yooyu noonu da war a nekk ci li neex borom bi subhaanahu wa daa iman maanaam waroo nekk ci leneen lu dul li neex yàlla kese. saa mu am lu ci rax nii lu ci dugg lu ci bokk lu ci dugg wala lu ci génn waroo koo raxee dara jaamu yàlla gi ne ànd gi nekk gi war a nekk ci ni neex yàlla waru rax dara ni neex yàlla rek la war a doon loolu nag dañ koy jàng moo tax xadis bi ëpp solo ci bi ci gën rëy mooy xadis innamal a'malu binniyat mbir yëpp ci yéene lay aju jëf yëpp ci yéene lay aju maanaam mooy li nga xamante ne ay mbir la yoo xam ne naturellement la bu nit ñi di def nii mu nekk loo xam ne aada la euh, maanaam dans la bon voilà dans société voilà de manière euh, des voilà de manière euh, lan habituel wala maanaam sans que nit ñi bàyyi ci xel dañ koy def quoi naturellement voilà loolu nit ki sóobu ci yoonu yàlla daf ko war a loolu daf ko war a daf ko war soppi mu nekk jaamu yàlla voilà mooy comme ni Euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu naan ahtasibu nawmati kama ahtasibu qiyami damay jaamu yàlla ci samay nelaw comme ni may jaamu yàlla su ma taxawee di julli parce que lu tax parce que suy nelaw day yéene nelaw ci nelaw yi mais borom subhaanahu wa ta'aala day nelaw nii bu ko mu mën a amaat doole koo xam ne bu jugee dina mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu dëgg ak ci li dina ko mën a def. te lépp nekk jaamu yàlla bu boobaa nelaw yi ay jaamu yàlla lay doon beneen bi ci def moom mooy ni ngay mën a nelawee di di maanaam yéene ci ne nelaw mooy tax sa xel bi la borom subhaanahu wa parce que ko dénk nga mën ko toppatoo sa xol dafay soxla ay repos yi ngay ci say nelaw ngir rythme cardiaque bi mën a normal voilà nga ne ngir toppatoo ko tamit parce que yàlla daf ma ko dénk pour voilà il faut ma toppatoo ko ko. tamit nga yéene ci loolu nga yéene par exemple que doo voilà comme ni maanaam sa yaram mën sawaraat ci jaamu yàlla parce que soo soo gëmmentoo soo nelawul bu baax sa sawar jaamu yàlla gi day dee nga yéene ko ci ma bëgg def et cetera mën a am par rapport ak nit ñi yàlla te ma am jikko ju rafet ci seen kanam ñooñu tamit su ma nelawul nelaw bu doy bu baax peut-être que mu am influence ci ñoom mu am jeexital ci ñoom mu yéene waale ko ci ainsi de suite maanaam dañ joxe exemple nelaw mais noonu nga mën a defee exemple lekk naan de ma nga ci mën a joxe exemple certes boo nekk ci kaw suuf borom bi bàyyi la fi ruux googu mu warul ci yow et que bakkan bi mu la jox sa xol di di di yëngatu di baax ngir ngay dund kersu boo fi def dafa war a nekk ne da nga war a nekk ci li neex yàlla kese amul leneen loo ci war a tax li neex yàlla kese te leneen loo ci def def nga li tax maanaam lu wuuteeg la taxoon ñu ñu indi la fi te mooy jaamu yàlla lenn rek te ñu fi indi te moo lu fi baax amul leneen muy jaamu yàlla kon nag lépp loo xamante ne dana la mën a yombalal jaamu yàlla googa tamit da nga cee war a ngir ne da yombalal jaamu yàlla gi waaye nag lépp lu lay yàqal jaamu yàlla boobu itam da nga ko war moytu ci kaw loolu kon maanaam même alal soo koy wut sax wut ko ci kaw ne daf may yombalal jaamu yàlla jaamu yàlla ji waaye loolu tarbiya la laaj defaru defaru la laaj loolu képp kenn mënta toog rek yéene ko loolu yéene ko ba bu seen la voilà <coughs> loolu <coughs> dafa laaj defaru <coughs> voilà euh, kon sa waxtu wii nga xam ne càppaacoli la benn bii rek nga am en réalité mu ne na nga sàmmoon tam wadrib na nga dóor anil madi mooy na nga sànni rek anil madi ci li nga xam ne mooy euh, li weesu wal mustaqbal ak la dëgmal li li weesu ak li jëm ci sa kanam yépp bul ko bàyyi xel googu bàyyi xel naam lu weesu léeg-léeg mu am njariñ nga dellu ci mais loolu ba tey day defar sa tey ëllëg tamit dina am solo nga suuraale ko comme ni ko wolof yi di wax sama mbokk wolof yi nee nañ du añ du reer waaye mat naa suuraale euh, am naa loolu am ba moo ko waroon wax sax ndax ñoom exemple yooyu rek la ñu faral di joxe ay ak durée rek yooyu rek la kon loolu <laughs> moom mooy euh, <coughs> di sóoraale kon ëllëg ngir su mu nekk sa jamono ji nga xamante tamit da nga ba pare mu nekk jaamu yàlla waajal ëllëg ngir mu nekk jaamu maanaam ngir ëllëg su ñëwee mu nekk jaamu yàlla i ci yow i compris ci ñeneen ñi parce que yow tamit en tant que doomu aadama yow yaay xalifa yàlla ci kaw donc lépp luy tax ba adduna bi di jag yow da nga cee war a taxaw pour que ñeneen ñi di ñëw ñooñu tamit ñu jouer seen rôle en tant que xalifa yàlla ci kaw suuf adduna bi jag mbir mi continuer